ci xajjatul wadaa muy xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam Eh, ñu ngi woon ci yoon wi diggante medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ak makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu newoon sarif ñu newoon fi nga xam ne mooy sarif mu newoon sarif nga xam ne sorewuloon makkatal mukarrama gisoon nañ fa ay xeeti masala yoo xam ne muy fi nga xam ne fa la sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daldi woon gise li nga xam ne mooy ay réglam daldi woon gise li nga xam ne mooy ay réglam fala as-sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daldi woon gise ay mbërëgam euh, ñu gisoon fa ay masala yoo xam ne yu jëmoon ci ki gis mbërëg ki nga xam ne dafa gis mbërëg moom ana nag lay def ndax li ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne isna if'ali kulla ma yaf'alu al-haaj ghayra annaki tatuufi bil bayt ne ko woon defal lépp loo xamante ne nii kiy aj moom lay def suuf que suuf nag ah bul wër li nga xam ne mooy kaaba gi zaadaha allahu tashrifan wa takrima gisaale woon nañ ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci attey mbërëg comme annufasaa'u jigéen ji nga xamante ne nii euh, jigéen ji nga xamante ne nii dafa am doom waaye it gisoon nañu ñi nga xamante ne nii waaye gisoon ne woon nañu at-tahaara bi sifatin amma hal at-tahaaratu shartun est-ce la ci li nga xamante ne mooy tawaaf waaw est mooy am laab moo xam ci toj gu ndaw gi walla gu mag gi mooy dangaa gisoon janaaba wala dangaa newoon koo xam ne njàppam dafa woon toj est que mën naa tawaaf kaaba gi hein zaadaha allahu tashrifan wa takriman avant avant muy tawaaf est-ce que loolu c'était charte la condition la gisoon nañu wuute boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim diggante xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñi nga xam ne dañ ne wujub la waajib la al wudu'u waajibun yujbaru biddam mooy lu war la loo xam ne nit ki buy tawaaf da koo war a am waaye nag bu dee defu ko mu tawaaf tawaafam goo gële ni nga koy réparer mooy day rendi benn ci nga xam ne mooy gàtt yi wala gëléem yi te loolu it riwaaya la boo xam ne comme niñ gise woon almajid ibnu taymiya radiyallahu taala anhu wa ardaah wa raximah almajid ibnu taymiya nag bokkul al imaam ibnu taymiya mu siiw mi alxaraani almajid ibnu taymiya bi mooy maamam boroom muntaqal axbaar ah voilà muntaqal axbaar ci li nga xam ne mooy kutubul axkaam yi moom mooy maamu al taymiya bi nga xam ne mooy ki gën siiw moom mii nag ku siiw la nag ci biir madhabu xambali yi siiw na it ci boroom xam-xam yi waaye euh, sët bi moo ko gën a siiw waaw moo tax buñ ne ibnu taymiya rek daanaka al imaam ibnu taymiya sëriñu al imaam yi ak ñoom al imaam al ci la xel yi dem alors que kii nag al moo tax buñ ne ibn taymiya al majd wala al majd ibn taymiya voilà kooku moom nga xam ne moom mooy al majd ibn taymiya bokkul kële moom comme ni mu waxoon ne loolu it lu ñu jële la ci kii nga xam ne mooy al imaamu ahmad muy waxu xanafiya yii lu mel nii waaye ngiiru xanaabila yi te imaam ahmad it lële jële nañ ko ci moom mu ànd ak waa jumhur que ne charte la du waajib condition la waaw mooy ku fi tawaaf te amoo làpp mooy ne yow du toute façon sa tawaaf daanaka du nekk loo xam ne lu ñuy bàyyi xel la parce que condition moom la nga xam ne condition lu mbir ma mënula am lu dul moom mu daal di am kon loolu lañ gisoon ci sarif ci masala yooyu gisoon nañ tamit bi ma ahalat sayyidatu Aïsha ana lan la sayyidatu Aïsha radiyallahu anha daldi woon yéene réellement ana lan la yéene loolu it gisoon nañu ko walillahil hamdu minna léegi euh, insha allahu taala mooy lan la ihlaal gisoon nañu ko ñii ne umra ñii ne aj la ihlaaloon waaye de toute façon la mujj def li gën a dëgër mooy waxu waa jumhurul ulama ne moom fasa ajam euh, umraam goobu nga xam ne moom la mujjoon daal di soppi woon umraam euh, boobu mu yonent bi waxoon mu fecc ko mu arrêté ko parce que mu arrêté ko bo parce que dafa gis ay mbërëgëm ba pare mu digal ko mu ihlaal bil hajji moom a sayyidatu Aisha radiyallahu anha kene loolu le umraam googu noonu nekkul ne dafa arrêté comme li nga xam ne moom la al ahnaaf wax muy ulama ul hanafiya ne foofu la ko arrêté après mu def hajjatun mufrada xaj aj goo xam ne dafa wéet après bi mu paree ci la umra beneen umra boo xamante ne nii moo nekk at bi nag min jóge ak Tan'im ànd ak ki nga xam ne mooy frère di Seydina Abd euh, Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' kon waxu waa jumhur ñu ne déedéet xiraan la def mooy ne arrêté wu ko parce que en plus mooy jaamu yàlla dañ koo mënula arrêté noonu ci wàllu aj ak umra ndax li borom bi subhaanahu wa taala daal di wax ne wa atimmul xajja wal umrata lillah ne wa atimmul xajja na matal li nga xam ne mooy xaj mooy aj wal umrata ak li nga xam ne mooy umra lillaahi ñeel borom bi subhaanahu wa taala kon loolu mooy li nga xam ne mooy ne arrêté wu ko woon asbaxat na dafa defoon li nga xam ne dugal aj gi ci biir umra gi e, waaye arrêté wul woon li nga xam ne mooy lële e, umraam góogale kanta umra Ji'ra kii bi Tan'im gi ginnaaw aj gi loolu dafa insister ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo da am na riwaay bu ne yonent bi alayhi salaatu wa dafa newoon koo xam ne ku woyof la woon bu neex a defal bi nga xamante ne nii ci la sayyidatu Aïsha daal di insister bi nga xam ne ci la sayyidatu Aïsha daal di daal di insister ci la ci la wax ne kon baax na mu boole kook frère mu dem defaat beneen omra loolu c'était juste pour dalal xelam ndax lool moo daloon xelam comme lim ne est-ce que man damay ñibbi biñ paree aj bi mu ne nit ñi dañuy ñibbi ak aj ak umra man may ñibbi ak aju kese yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ah sa sa umra ga nga kii woon sa aj gii ak lëli taxaw na place umra googale mooy ñoo dugg ñoo duggante waaye xelam daluloon lu dul mu def geneen umra mu bàyyi ko mu daal di def umra min at kon ci gàttal yooyu mooy masala yi nga xam ne moom lañ gisoon ci wàllu sarif eh, moom lañ gisoon ci wàllu sarif sarif foog naa loolu lañ waaw lool ci gàttal daal lii mooy yi nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay yiy weesu ci alt alt à sarif muy taxaw bi nga xam ne wàcc gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam wàcc foofule sarif nga xam ne soriwul makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima kon inchaa allahu taala ñu war a continuer waxoon nañ la am na yeneen i masail comme masalatul xaydi yooyu amoon na ci waaye ak tamit masalatu duxuuli duxuulil xaaidi al masjida yooyu tamit ay masala yoo xam ne yu nekkoon ci mbir mi wee waxoon nañ la que ne yooyu euh, yenn yi mooy euh, traité wuñu ko ndax lii mooy yi nga xam ne ñooñu concerné directement te daanaka bi ñu tuddee wàllu al masjidul haram li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne defal lépp loo xam ne aji aj gi di def lu dul bul jege kaaba gi bul wër kaaba gi te foofu xam nañ ne fa la jàkka ja ne loolu moom mooy masala boobu daanaka xaw naa leer même bu dee am na wax yu gën a bari ci boroom xam-xam yi ak ay wute ci seeni biir waaye loolu euh, dafa mel ni sax mosoon nañ ko gis bu ma juumul ci siira bi walillahi alhamdu wal kon ñu war a continuer inshaa allahu taala kon ginnaaw sarif waaw ah. ginnaaw sarif kon ñu ngeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam agsi nañ sarif ah agsi nañu sarif ah léegi nag ginnaaw sarif kon lii wa fa xew lii wa fa xew ana lan mooy li nga xamante ne nii mooy ci tegu ana ban mooy destination bi nga xam ne moom moo ci tegu loolu nag lañu alimaamu albuxaariyu alimaamu albuxaari ak ki nga xamante ne mooy alimaamu muslim ibnu alxajjaaj alxushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhima dina tali boo demee ci kitaabul xaj ci téere ku nekk ci ñoom ñaar ñu nga fay indi li nga xam ne mooy li tegul yi di ñu nettali li nga xamante ne nii moom moo ci teegu muy ginnaaw sarif ban destination ah muy li al imaam al Buxaari yi kanta moom dane xaddathana alimaamu albuxaariyu dane xaddatanaa musaddad mu ne xaddatanaa nettali nañu musaddad ah musaddad ibn musarhad musaddad ibnu musarhad albasri ah mu ne kon nañu musaddadun jëli nañ ci musaddad ah ibnu musarhad ci beneen bi eh, parce que benn bi dane mooy bi def ah baabu duxuuli makkata nahaaran aw laylan ah mu ne bunt boobu bunt bi nga xam ne moom la def dugg na nahaaran bëccëg aw lay laylan walla guddi waaw nahaaran aw laylan lay bëccëg walla guddi mu ne moom imaamul Buxaari yi ni mu tudde bunt bi baatan nabiyu mu def baatan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam de fanaan na bi di tuwa bërëb biñ naan di tuwa xatta asbaxa ba ni muy xëye summa daxala makkata ginnaaw gi mu dugg makka wa kaana bnu umara radiyallahu anhuma yafaalu noonu la ay imaamul Buxaari tuddee buntu boobu waaw mu ne baabu buntu annabiyu baata baata bokk baata annabiyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam de fanaan na bi di tuwa di tuwa kon foofu mooy destination bi ñu nekk mooy fa ñu jëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw sarif fan la wàcc di tuwa lan la def di mu ne dafa baata baata mooy fanaan na waaw mooy passer la nuit quelque part waaw baata fanaan na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii vi tuwaa bërëb buñ naan vi tuwaa bu daanaka ci Makka la waaw moom moom mooy egsi nañ presque moom daanaka liñ naan à quelques jets de pierre de la Mecque hein allahu sharafa mu ne xatta asbaxa fa la fanaan ba fajar ba suba ndax fa la jullee fajar après summa gannaaw ga nag daxala makkata mu dugg makkatal mukarrama léegi nag mu ne foofu la ne xaddatanaa mu ne nettali nañu musaddadun di musaddad ibnu musarhad bunt bi ci tegu ba ci teguwaat la ne moom imaamul Buxaari yi muy wax ci affaire mus sëriñam bii di musaddad mu ne mooy bunt baab jaf baabu duxuli makkata nahaaran aw laylan ginnaaw gi dafa def dafa def lan baabu min ayna min ayna yadxulu makka après mu def bunt bi ci tegu baabu min ayna yaxruju min makka foofu nag la ne xaddatanaa musaddad ibnu musarhad al basri sinon bi ñu waxoon bunt bi ñu waxoon sànq dane woon xaddatanaa musaddad kese après ci buntu bi ñu wax sànq mu ne Musaddad ibn Musarhad al-Basri mu ne qaala Abu Abdillah kan mooy Abu Abdillah mooy al-Bukhari rahmatullah kaana yuqaalu mu ne dañ doon wax de naan huwa Musaddadun kasmi Musaddad comme turam parce Musaddad mooy qawlan sadida yaa ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida mooy wax joo xam ne ju jub la mooy wax joo xam ne boo ko waxee day jub pas wax joo xam ne saway sa dara du leer déedéet moom il était direct nekk koo xam ne vraiment euh, moom ku ku ku ay mbiram yow yàlla da koo dëppaloon ay mbiram daal daanaka na mu gën a baaxe la ko doon def waaw moom Musaddad hmm? te noonu la meloon ah mu ne moo tax dañ doon wax naan Musaddad de comme turam xaala mu ne Abu Abdillah Abu Abdillah mooy ba léegi al Bukhari nee na mu ne sami'tu dégg naa Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in dégg naa sama sëriñ parce que ñoom mooy ñoom ñépp contemple mooy classe classe classe d'âge boobu wala classe euh, taali mbokki taalibe yooyu yépp seeni sëriñ la ñoom mooy Yahya ibn Ma'in ak ñoom al-Fallaas Amr ibn Ali al-Fallaas ñoom imaamu Ahmad ibn Hanbal Ali ibn al-Madini ñooñu noonu nga xam ne ay ay classe lañ woon ñoo doon ànd ay xarit lañ woon ñooñu ay sëriñu ñii lañu woon ñoom al imaamul Buxaari yoon ñooñu hmm? ak ñoom Yaxya ak kii boog ñoom tudd Isaaq ibn Ibrahim bi ibn Rahawiya ah ñoom ñooñu noonu ñoom ñooñu ay ay sëriñu ñii lañu woon voilà ay sëriñu ñii lañu woon ay sëriñu ñii lañu woon léegi nag euh, mooy Yaxya ibn Ma'in mooy bon borom jarh wa waaw <laughs> waaw moom nag dafa sévère ci moom moom pour mu ne nit nit wóor na moom moo tax bu nee nit wóor na rek bu yoboo ñépp jàpp ne di wóor na waaw waaw moom gars yi ngay gis ñenn ñi naan waa ji ay siqaaki wala bokk waa ji laa ba sa mu ñëw ne laa shay moom ah kii ngeen di wax nii laa shay adu dara <laughs> wala kii moom kazzab la moom waaw nettali woon nañ la fi ne moom <laughs> moom la waaja ñëwoon naan ko mais Yaxya yow Yaxya <laughs> tey Yahya ibn Ma'in yow de gis nga <laughs> non yow moom yowmal qiyaam nar nga am problème ko quoi mu ne lu tax <laughs> waa ji na ko mais damaa xam ne yow ñi nga jëw ñëpp non non Yahya imaam ya mais Yahya yow ñi nga jëw ñépp ci nit ñi mooy dëgg nga nekk fi buñ nee diw nga ne wadda waa ji fomantekatu xadiis la <coughs> taw te lool c'est une accusation grave yow li ngay def Yahya yow loolu jëw la ñu ne waa diw nga ne waa ji kazzab la waa ji narkat la international kii moom narkat la mooy ci càllale yi ñu ne diw nga ne waa ji moom laa shay adu tous ak ainsi de suite yow loolu ngay wax ci deru nit ñi ba yow de bés boo demee yow mal xiyaam yaa Yahya é Yahya nar nga am problème mu ne mu ne mu ne é <laughs> mu ne waa ji eh <laughs> ma ne <laughs> man ma am ak ñoom ñii ñépp problème moo gën woyof ci man ma ñëw yowmal qiyaam am problème ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ah léegi nag wax jooj day laaj ab shara <laughs> moo tax mu leeral ko waaj ni gis nga gaay yi nii ma naan wadda ak yooyu mooy man ñu ñëw yowmal qiyaam ne ma yow Yaxya ñu ñëw yowmal qiyaam ne ma yow Yaxya lan moo taxoon nga ñuy wax lii moo ma gënal ma ñëw ca kanam yonent mi alayhi salaatu salaam yowmal qiyaam mu ne ma yow de xamoon nga ci eh, diw ak diw doon wax ci sama xadiis yi di ci wax loo xamante ne nii demewul noonu te yow xamoon nga loolu waxoo ko nit ñi ba nit ñi jàpp ne loolu man ci man la tukkee maa ko wax ba ñu koy jëfe mu ne man nag ñàkk am problème ak geneen saa salaam procès ëllëg bu mel noonu nga xam ne danaan ma yow xamoon nga ne diw mu ngi doon wax naan man naa wala jëlee ci jëw nee nañ xamoon nga ne waxul waajooj du wax ko tu dëgg xamoon nga ko te waxoo dara. loolu nag man ma supporté loolu moom manuma koo supporté ndax bu ma amee procès yonent saa salaam ku am procès saa salaam yawmal qiyaam mooy yaay ñàkk waaw léegi kantaa ñeneen ñi. ay ñi ma naan wadda ma ne loolu parce que loolu daa manu la ñàkk loolu manu la ñàkk loolu lañu bari lañu bari xamul ci wàllu diine mooy ne nit loo xama lu mu lu mu màgg màgg màgg walla nit koo xamante ne nii gaa yi dañoo jàpp ne kilifa la mais li muy wax ci diine c'est grave te mu am mbooloo mu bari du ko topp mais yow nga xam ne waa ji li muy wax du dëgg day créer te yow ñii dañ koy jëfe jàpp ne vraiment lool la yow boo ko manee mooy man yara amin ah, ko moom taran mooy bu dee ne yow mënoo koo dindeeg sa loxo hein mais fal yughayyiruhu bi bi yadi boo ko mënul sa loxo nga wax hein loolu nag wax bi ça dépend yow bu dee ne wax boo xam ne waaw gars yi de boo mayul mooy conséquence yu ngande bu jëm ci ñu faat la ak yooyu mooy en tout cas na xool ñoo xam ne euh, euh, yow wóor na la boo leen waxee ñoom dinañu gindee ko te euh, bon pare nañ ngir déglu wax joo xam ne wax ju juble la quoi nga wax leen ne leen nag il faut fair très attention il faut faire très attention parce que jarul sax ngay tudd tur léeg-léeg am na yenn wax yoo xamante ne nii wérul de wala wax sàngam lii wérul parce que lii wëg lii wa ko wane mais nga toog xam ko noppi en plus li gën a bon nag ngay fréquenter ay jataayam bu conférence amee wala cant buñ ko tuddee wala boo xam ne moom moo ko parrainé yow nga ñëw toog te nekk boroom xam-xam xam ne kii li ñuy nettali du dëgg nga nekk fa di di di di hocher la ak yëngal ba nit ñi jàpp ne waa lii da ngay dëggal yi ñuy wax yëpp nga noppi di kii di di di yëngal bopp loolu nag na la leer ne gaa yi képp ku sànku ci ñooñu yow seen sànkute googu am nga ci part bu rëy rëy rëy rëy xam nga ne seen sànkute googu am nga ci part bu rëy yow moom xam nga ne am nga ci part bu rëy moo tax si Yahya ibn Ma'in mu ne ma yow moo tax ku xamul rek gaa yi dañ lay menacer waaw ku xamul buñ lay menacer ngay bàyyi mais boroom xam-xam xam nga loolu lii ko waa ji wax c'est <laughs> jar na nekk na loo xam ne day xalaat loo day xalaat loo mooy man nañ man nañ la ne affaire bi man nañ la ne affaire bi yo ah, sa waaye nag yow ci jëw rek nga dëkk waaw waaw yow fii mu ne surtout léegi man nañ la ne en plus yéen ñii ngeen di waxal génn nañ àddina bu yàgg waaw waaw yéen ngeen nekk fi naan leen waddan ak kaddaab yooyu dañ naan ñun waxuñu dañuy nettali li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wax li nga xamante ni moom lañ wax ci kooku ndax xadiisu yonent bi alayhi salaam moo ëpp doole lépp sàmm ko nag rép bu dee dañ koy sàmm ba réputation nit yàqu mais na réputation am yàqu na réputation kooku yàqu dañu fi nekk di garder réputation benn nit diine jii ñu am mu yàqu comme li kii doon wax euh, ñoom euh, Muhammad ibn Sirin ah inna hadha al amru diin fanzuru amman ta'khudhu na diinakum ne gis ngeen mbir mii mooy xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam diine mooy diin diine la moo tax diine kenn du ko jànge en dehors de xadiis boo ko jàngee en dehors de xadiis ndax xadiis ay leeral alquran boo ko jàngee en dehors de xadiis rek mën nga am problème waaw wala nga jël kenn loo xam ne ku jàng xadiis ak yooyu ci lu tibbi ngay wax sinon rek da ngay am dangay ngay am problème waaw kon nag affaire bi loolu la kenn du la mën a fi nekk naan dalay jéem a menacer da ngay xam ne ma ne fii daal ku fi waxul dëgg dinañ la ne moo tax suñu borom moo tàggat ñu mel noonu ñi mu tàggate woon ñoom ku mel ni ñoom imaam Yahya ibn ñii la tàggate ba léegi ñoo xam ne diine ji boroom xam-xam yoo xam ne ku fi wax lu dul noonu indi fi lu dul loolu am nañ fitu taxaw dindi loolu sànni fële wane li leer que ne lii nii bokk ci mu leer kooku mooy Yahya ibn mu ne kon sami'tu Yahya ibn Ma'in al imaamul Buxaari kon mu ne dégg naa sëriñ sama sëriñ de Yahya ibn Ma'in yaquulu muy wax mu ne sami'tu Yahya ibn Sa'id mu ne dégg na Yahya ibn Sa'id kii itam xamoon nañ ko mooy al-Qattaan waxoon nañ la Yahya ibn Sa'id sëriñu imaamul Buxaari yi bu ñu nee jële nañ ci Sa'id ci Yahya ibn Sa'id mooy al-Qattaan waaye du al yi ah yaquulu mu naan law anna musaddadan aataytuhu fii baytihi fa haddathtuhu lastahaqa dhalik mu ne dégg naa Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id al ansaari mii <laughs> nga xam ne sëriñ ñoom imaamu Ahmad la woon ak ñoom ñii ah moom la kii doon wax uh, imaam Sufyaan as-Sawri rahmatullah alayhi ba mu nee jaamam bi benn booyam ne ko demal benn ku koy liggéeyal mu ne ko demal nga woowal ma nga utal ma koo xam ne dañuy dañuy fàttale konte xadiis dañuy def muzaakara mu génn ñëw parce que lool ñoom dañ ko doon def waaw mooy njàng boo ci dul bàyyi xel danga koy fàtte jàng boo ci dul bàyyi xel danga koy fàtte am njàng bu amul nafar danga koy fàtte waaw danga koy fàtte <laughs> loolu moo tax bariwaane nit koo xam ne bari na saar yu mokkaloon mais ba mu gëjee nafar <laughs> leer na ko ne affaire yi mokkalatu ko waaw naka noonu xadiis naka noonu xadiis tamit c'est naka noonu ak lépp sax xam nga loolu moo dal euh, jamono ji léegi gars yi naka seenum njàng dañuy jàng ngir examen dañuy jàng ngir examen waaw bu ñu jàngee nii ngir examen daanaka deux jours après examen bi boo leen posé woon yenn question ya ngi leen posé woon ñu fàtte ko loolu nag mooy daahiya gi moom loolu problème dëgg bokk c'est sufian euh, imaam Soufiane <laughs> ndaw si dem indil ko dajeeg Yahya ibn yi daal di koy woo waaw mu ñëw mais mu gis ne waa kii moom mooy kan mooy géej gi mu doom mu bàyyi ba ba bañ bañ bañ def mudaakara fàttalawante ci wàllu xadiir ba pare bi mu demee rek mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne ki mu booyam bi eh ñëwal fii ñëwal ñëwal mu ñëw mu ne ko mais yow la wax nga utal ma <laughs> nga indil ma nit nga may indil ak njuuma mooy waa nga indil ma jinne boo koo xamante ni nii mooy tellement mooy Yahya ibn Sa'id ah al-Qattan mu ne dégg naa kon Yahya ibn Sa'id di wax naan law anna musaddadan te Yahya ibn Sa'id sëriñ la ci musaddad <laughs> waaw mu ne law anna musaddadan imaamul Buxaari mooy nettali de ci baabu man min ayna yaxruju min yuxruju min Makka mu ne law anna musaddadan bu doon ne musaddad de aataytuhu dikkal naa ko man Yahya na Sa'id fii baytihi fekk ko këram dem fekk ko këram fa haddathtuhu ma jàngal ko ma liiral ko jàngal ko xadiis lastaxaqa bi lastaxaqa dalik moom de kon kononte kon dina yellooloon allah waaw sëriñ bi bu demee ba naan sama taalibe bi nga xam ne day ñëw di jàng si ci man de yelloo na moos bu ma demoon këram di ko fa jàngale yelloo na man may déplacé wu ngir jàngale waaw ba pare mu teg ci ba pare mu teg ci naan wamaa ubale wamaa ubaali wamaa ubaali te faalew ma kutubi ka samay téere man Yahya ibn Sa'id indi mu nekk fi man aw mu nekk sama kër mu nekk kër Musaddada yépp mooy wóolu na ko wóolu boo xam ne xam na ne ay téere te yooyu dañ doon bind mooy doon bind la de moom mu nekk sama kër ak mu nekk kër Yahya ak Musaddam benn la waaw Musaddam moo mën a kon moom la al imaamu al Buxaari mu ne xaddatanaa Musaddadun mu ne nettali nañu Musaddad qaala mu ne xaddatanaa Yahya mu ne ko nettali mooy Yahya hmm? an Abdil an Ubaydillah Yahya xam nga Yahya biñ la wax sànq ah an ubay moo tax ah an muy yaxya mu ne xaddatanaa nettali nañu kon yaxya muy yaxya an ubaydillah mu jële ci ubaydillah qaala mu ne xadda annahu qaal xaddatani naafi mu ne ki ko nettali mooy naafi mooy naafi moo ko nettali naafi men Hani ibn Umar Naafi' mawla Umar mu daal di jële ci sangam di Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaal waaw mu wax ñu mu ne Seydina Abdallah ibn Umar mu ñuy nettali kon étape après fi nga xam ne mooy mooy fi ñu gisoon kero fi ñu gisoon ci jataa bii weesu muy Sarif moom moo ko ne moom mu ne Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne baata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi Dhi Tuwa hatta asbaha thumma dakhala Makka wa kaana ibnu Umar radiyallahu anhuma yaf'alu Allah mu ne baata nabiyu kon étape bi ci tegoo ngoog mu ne baata nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanaan na bi di trois fi nga xam ne mooy di trois loolu la imaamul Buxaari tudde bunt bi bi mooy bi nekk ci kaw baabu non non baabu duxuli makkata naharan aw laylan baata nabiyu sallallahu alayhi wa bi di trois hatta asbaha thumma daxala makka lool mooy ci xadiis bii la ko jële kon Mawlaana Ibnu Umar mu xamal nañu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boobu du moom kese yaa doon mooy ci ajj la hajjatul wadaa baata fanaan na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi di tuwa bërëb bi nga xam ne mooy du tuwa xatta asbaxa ba ni muy xëyee summa ginnaaw gi daxala makkata mu dóoru dugg makka waaw mu ne wa kaana ibnu umara te mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kaana yafaalu da ko doon kaana yafaalu da def mooy bu masoon a aji moom wala di dem makka ni yonent bi sallallahu alayhi wa def foo jaar mu fanaan Zituwa te loolu gisoon nañ ko ci Mawlana Ibn Umar te ak <laughs> dinañ koo xam moom mooy al yi que moom da ci doon xool ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe mu koy def waaw xam nga nit mën na ne non loolu c'était pour kii raison de voyage kese wala voyage loolu dafa dëppe rek mais moom doy dit waaw lu am solo la waaw këne yonent mi alayhi salaatu salaam daraam du hasard daraam du hasard mu ne kon wa kaana ibnu umara radiyallahu anhuma yaf'alu te loolu gisoon nañu kon niñ doon wax sànq ni mu ko doon toppee bi ñuy gis bërëb yi nga xam ne biñ ko junjee bokk ne gisuñu ko dañ koo junj bërëb yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam julli na fa entre Medina ak Makka comme ni mu ko doon toppe di ko wattu moom seydna abdallah ibn umar ibn alxataabi taala anhuma kon ci xadiis bi mawlaana ibn umar kon radiallahu anhuma wan na ci je kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi nga xam ne mooy sarif kon laata muy dugg makka vitoa alta à vitoa ta beneen information mooy du fu mu romb du passage comme mais fii alt la ba fanaan na fa waaw mooy bu continuer woon mënoon na dugg Makka waaye daf fa fanaan waaye daf fa fanaan ca Dhi Tuwa hatta asbaha ba ni muy xëyee waaw moo tax al imaamu muslim rahmatullah alayhi wax nañ la xadiis muttafaqun alayhi la hmm? ah, mu ne kaana laa yaqdumu makkata illaa baata bi di tuwa xatta yusbixa wa yaxtasil summa yadxulu makkata nahaaran mu ne yonent kii sayyidina mawlaana ibnu umar imaam muslim ci riwaayam bi mu koy soloo këna mawlaana ibnu umar ndax gis gu mu gis ne yonent bi alayhi salaam dafa fanaan di tuwa mu ne moom doonul woon kaana laa yaxdumu makka doonul woon ñëw makka mukk dëgmal ñëw makka illaa baata bi zaytuwaa kenn manul woon a fexe mu jóge ne ak lu mu teel agsi teel agsi bu agsi woon tisbaar day moom moom foo jaar mu fanaan fa mu waaw ndax lan ndax yonent bi waaw ba mu xëy kenn manu ci dara bu dee teg ko saan la agsi manoon na julli continuer yoonam de wala boog mu defoon jamoo taqdim ca zuhur continuer mais dara dafay toog waaw ba suba ba mu fanaan fa ba suba jot wa yartasilu mu teg ci daal di sangu wa yartasilu teg ci mu sangu mu sangu hein summa yadxulu makka mu sangu daal di dugg makka nahaaran ci bëccëg gi waaw mooy bu jullee fajar day bàyyi ba bëccëg gi dugg nag mu daldi dugg biir màkk waaye bu doon lii rek dañ naan mais yow lii noonu moom dañ naan waaye lim ci teg la wa yadkuru an nabiyi sallallahu alayhi wasallama annahu faala waaw ba pare mawlaana ibnu bu masoon a def lool da doon da doon wax ne di tudd ne di jëlee di nettali di wax ne yonent bi alayhi salaam lii mu def la def mooy kon ba accès dafa fanaan di trois info benn information ba fajar jotee hatta yusbiha ba fajar jotee waaye wa yaxtasil day sangu sangu goo xam ne mooy comme ni kii nit ki di sangoo ngir lan dugg fi nga xamante ni mooy makkatal mukarrama mais pas sangu nii mais mooy sangu li nga xam ne comme façon bi mu defoon bi bi mu nekkee ci miiqaat ba mu sangu daal di dugg fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama naxaaran waaw léegi nag euh, lii nii kon lañu kon yonent mi alayhi salaatu salaam fanaan na di Tuwa fa la jullee fajar après mu dafa sangu julli fajar après daal di dugg biir Makka euh, sangu gi nag sangu gi nag boroom xam-xam ni am nañu naan lii nii comme que Yonent ma saa saa def na mooy de toute façon loolu lu ñu sopp la waaw mooy nit ki balaa dugg Makka bu ma nee jaar du trois fanaan fa def ni Yonent bi sallallahu alayhi defoon loolu de lu baax la waaw euh, ndax de toute façon moo gën def lim defoon moom moo gën leneen mais nag tamit duñ ne gars yi fokk ngeen def ko par force waaw ba kenn ku nekk bala ngaa dugg Makka foog nga sang foog nga fanaan veille trois après nga loolu du xatma du loo xam ne par force la du lu loo xam ne mooy ne nii la war a demee waaw le fait que tamit mooy kon mu wax ñu ne yonent mi saa salaam bëccëg la dugg biir Makka kon. xam nañ ne kon yonent bi alayhi salaam bëccëg la ak si biir Makka tamit summa yadxulu makkata nahaaran summa daxala makkata nahaaran mu dugg Makka bëccëg loolu nag xam nga Imaamul yi sànq yaa ngi gis mu naan aw laylan wala guddi mais mooy yonent bi alayhi salaam lii nii du du du du ne day sikki sàkka est-ce que kero moom ni mu duggee Makka mooy bëccëg la wala guddi xam na ne bëccëg la mais aw laylan mooy comme ko yonent bi alayhi salaam gisoon ci umratul Ja'irana mooy umra gi nga xam ne keroog bi mu jógee Taayif hein après euh, séddale màngum mim jële woon butin de guerre waa Hunayn waa Hawazin yonent mi alayhi salaam dafa umra ci guddi gi jóge Ji'irraana guddi dugg Makka guddi daal di ah umra ci guddi gi daal di dellusiwaat ba moo tax bari ci saxaaba yi ñoo xam ne moom saxaaba yu bari yoo xam ne ñoom ñoom loolu yëguñu ko moo tax ku mel ni Mawlaana Ibn Umar moom da doon moom jàppul woon ne yonent ma lay sarsam armal na keroog parce que yëgu ko parce que yonent ma lay sarsam guddi la dugg Makka looloo tax Imaam Buxaari yi naan aw lay la wala guddi mooy kon gis nañ ne yonent ma lay sarsam dugg na màkk guddi ci Ji'raana ngir umra waaye ci ajam gi ba nga xam ne ci la agsi Dhi Tuwa mooy def fa fanaan ba fa ba ba ba ba fajar mu julli fa sa mu sangu julli après daal di duggu Makka fekk bëccëg gi loolu nag eh, moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, am ñu naan waaw affaire bi eh, choix la waaw mooy nit ki bu ko neexee mu dugg Makka guddi bu ko neexee mu dugg ngoon waaw comme ni al imaam al xaafis ibn xajar ci bi muy sharax xadiis bii nii ci al fath mu ne mu ne ah wa tarjama an mu ne al imaam an-nasaa'iyu raxmatullah alayhi def na bunt boo xam ne moom la tudde duxuulu makkata laylan hein dugg makka guddi parce que mooy lañ la waxoon sànk ci Ji'irraana ba nga xam ne dafa def li nga xam ne mooy umra googu ci guddi la ko def hein mu ne warawaa Sa'id ibn Mansuur mu ne al Seydina solo an Ibrahim an-Naxa'i jële ci Ibrahim an-Naxa'i rahmatullah alayhi annahu qaala doon na wax ne kaanu yastaxibuuna an yadxulu makkata nahaaran wa yaxruju minha laylan mu ne de doon nañ sopp lool mooy boroom xam-xam yi salaf yi soppoon nañu lool nit ki buy dugg Makka mu dugg bëccëg comme ni yonente mi alayhi salaatu salaam duggee nii génn guddi dinañ gis ne buy génn guddi lay doon mooy après aj gi guddi lay doon comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha daldi nettalee hmm? loolu dinañu ko gis léegi kon mu ne looloo tax boroom xam-xam yi daal di sopp salaf yi sopp nit ki di dugg Makka bëccëg wa yaxruju minha laylan bu ñuy génn ñu génn guddi gi mu ne wa axraja an ata mu ne eh, al imaam Sa'id ibn Mansuur soloo na génn na soloo an ata di ata ibn Abi Rabah rahmatullah ne in shi'tum fadxulu laylan innakum lastum ka rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innahu kaana imaaman fa ahabba an yadxulaha nahaaran li yaraahu nnaas waaw léegi nag kon ata mu ne moom al imaam Sa'iid ibn Mansuur ba léegi al imaam al xaafiz mooy wax fi fath fi fath ci Fathul Baari baabu duxuuli makkata nahaaran aw laylan fi kitaabil hajj mu ne e, al imaam Sa'iid ibn Mansuur daal dinay soloo jële ci Ata biir a baax mu ne mooy duggub yonent bi alayhi salaatu salaam gi mu dugg bëccëg ñu gis Ji'raana guddi la woon mu ne léegi mooy fii day joxe illa Sayyidina Ata rahmatullahi alayhi day wax li taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam fanaan di tuwaa xaar ba bëccëg gi mu door a dugg biir Makka loolu lay jéem a wax nii moom lay wax nii mu ne kon Ata mu ne in shi'tum rahmatullahi alayhi fadxulu laylan in shi'tum fadxulu laylan mu ne in bu leen soobee fadxulu laylan dugg leen makkata guddi ndax innakum lastum ka rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax yéen melu ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa mooy euh, bon <laughs> ñeneen ñi képp koo xam ne euh, bon amoo euh, taxawaay bi yonent mi alei satu salaam taxawoon mooy nekk amirul hajj wala nga nekk amiru ña nga jiite nga xam ne ñooñu moo xam ab compagnie la boo xam ne yow yaa jiite gaa yi ngir nga wan leen nan la ñuy aje voilà ñu mel noonu wala ki nga xam ne mooy amirul hajj ki jiite aj bu dee yéen amu ngeen statut boobu waaye bu leen neexee fan xulu lay lan na ngeen dugg man ngeen a dugg guddi ah dem dugg biir màkk guddi ndax innakum yéen ñi nga xam nekku ngeen ci statut bu mel noonu innakum lastum ka rasulillah melu ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innahu ndax moom alayhi salatu wasalaam kaana dafa nekkoon imaaman imaam la woon voilà alayhi salatu wasalaam mooy nit ñi dañ ko doon roy te seydinaa jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhuma wax nañu ko nee na keroog yonent bi alayhi salatu wasalaam bi muy bi mu yëgalee ne day aji mbooloo mu takkoo takkoo takkoo takku ñoo dëgmal ñëw fi nga xamante ne ni fi nga xamante ne ni mooy eh, eh, makkatal moo ñoo dëgmal ñëw Medina ngir fekke si roy li nga xam ne mooy aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga nombre bu bari la daanaka sax li gën a dëgër mooy kenn manu leen a takk kenn takku leen waaw parce que boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bon nit ñi ñoom dañ cee wute hein am ñoo xamante ne nii ñii dañ naan ay quarante mille lañ woon hein kaa ay ñii neen ay quarante mille lañ ñii naan tis'ina mille hein ñii di wax lu bare baree baree baree bare mais xam nga tis'ina alf ñii naan mi'a wa thalathin wa thalathina alf dafa nekk mi'a muy cent wa thalathina ak trois cent muy ak ak trois ak trente muy cent trente mille alf mi awa thalathina alf ah cent trente mille moo tax ku mel ni a Cheikh ad-Dahlawi rahmatullah alayhi mu ne mu ne ñoom an innahum kaanu akthara min al-hasr wal ihsa ñoom ëppoon nañu loo xam ne lu ñu leen di takk di leen kii di leen takk bay xam ñaata lañu woon waaw walam yu'ayyanu adaduhum seen nombre mooy ñi àndoon a yonent bi alayhi salaam kenn xamu leen waaw mooy ne loolu exactement ñaata lañ tellement dañu bari woon waaw mu ne rien que wa waqad balaghu fi ghazwati Tabuk allati hiya akhiru ghazawatihi mi'atu alf mu ne ñoom ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum keroog ghazwatu Tabuk rek mi'atu alf lañu woon lañ yemu toll woon waaw waaw mi'atu alf cent mille waaw léegi kon lan ngay xalaat mu ne wa hajjatul wadaa kaanat ba'da dhalik ginnaaw Tabuk la woon comme niñ ko xamee wala budda an yazdaadu fiha loolu moom manu ñàkk que ne ñoom dañoo gin a yokk waaw waaw am ñoo xam ne dañ ne alf wa arba miatu alf mooy yooyu yëpp mais daal mooy mbir mi li gën a dëgër mooy ne mbir mi ñaata lañu woon kenn xamu leen woon li ñu xam daal mooy mbooloo lañ woon mu takkoo takkoo takkoo takk imaam Ataa nag mu ne yéen nag melu ngeen ni moom kon mooy yonent ma lay saa sam imaam la woon boo xam dafa ñëw ne nit ñi xudu anni manasikakum jël leen ci man ni ngeen di aje mu ne loolu moo taxoon mu daan mu dugg fa fa nga xamante ne nii mooy bëccëg ndax moom imaam la woon nit ñi dañoo waroon di roy ci moom fa ahabba mu bëgg an yadxulaha mu dugg ko dugg Makka naxaaran bëccëg li yaraahu naas ngir nit ñi man koo gis waaw parce que koo xam ne dafa ñëw ne xudu anni manasikakum jële leen ci man ni ñuy aje waaw kon moom yoonam bi yépp nga leen ci ma ne saa saam dundam léppam jàng nga la rawatina loo xam ne dañuy ñëw leen ngeen jël ko ci man ni ma ni ñu koy defee kon nag kooku mbiram mu koy def bëccëg ngir nit ci ñi man koo roy loolu mooy moo tax loolu mooy xikma bi nekk ci mu defoon lool waaw waaye moo tax al imaam al xaafiz mu ne wa qadiyatu hadha anna man kaana imaaman yuqtada bihi istahabba lahu an yadxulaha nahaara hmm? mu ne kon loolu eh, mbir mi daal kon nii lañ koy mën a mooy ne ci waxu eh, imaam al-Ataabi kene képp koo xam ne imaam la boo xam ne dañ koy roy sopp nañu moom mu buy dugg màkk mu dugg ba bëccëg bu ko defee nit ñi man koo gis man noo roy ci moom euh, comme ni ñu la wax sànq mais Mawlaana Nomar moom xoolu ci woon loolu waaw ay ndax imaam laaj te nag insha allah mooy gisinam boobu mooy bi gën a waaw mooy ne affaire bi daal lenn la <laughs> ah, mooy ne que ne imaam la woon rek mooy loolu dëgg la mën nañ ne naam ci la le fait imaam la nit ñi war koo roy. waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam de toute façon même pour ñeneen yi képp ku ko man moo tax ñuy wax ah. mooy yii nii yépp ak ci affaire sopp la nekk waaw yow bu dee ne yow xam nga ne sa séjour à à à jour trois man na laa indil gàllankoor li des sax ak mais euh, ndax foog nga teel a dem Makka pour récupérer sa chambre dotel boo ko deful par exemple yow gars yi mën nañu koo annuler wala ñu jox ko keneen bu boobaa doo ne man bon man déedéet. parce que yow bu ñu annuler sa foofu boo mayul mën na la indil problème yoo xam ne yow aj ji ni mu war a kiiwe doo ko def moo tax lii ci sopp la mooy moo gën ndax loolu la yonent mi aleyhi salaatu salaam def te loolu la Mawlaana Ibn Umar xamoon moo tax bee fu mu fa ñëwoon waxtu wu mu fa ñëw nu man di demee foo jaar kenn mënu ci ës yi lëf lu dul ne dina fanaan surtuwaa ba xëy mu sangu ne yonent mi aleyhi salaatu daara dugg Màkka ne yonent mi aleyhi salaatu salaam nii la defoon sangu googu it mooy dañ koo soppu tamit waaw léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw loolu bi muy dugg màkk fan la jaar hein mooy ci kaw athaniya ci athaniya al ulya mooy fi féete ci féete kaw fëla hein fa la jaar moom alayhi salaatu wassalaam waaw ah mu ne kon al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi buntu bi ci tegu min ay na yadxulu Makka gis nga ni mu toppi affaire yi par benn benn <laughs> buntu bi njëkk baabu duxuuli Makkata nahaara naw layla mu indi xadiisu Musaddad bi hmm? mu jaar ci maw muy xadiis Mawlaana ibnu Umar mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa fanaan Dhi Tuwa après hatta asbaha ba nuy xëy mu dugg Makka léegi nag nan la dugge Makka baabu min na ana fan la dugge Makka ban mooy est bi la dugge ndax am dëkk day mel noonu ab ab gox am réew day am jihaat yi est ouest nord sud léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam fan la duggee hatta hatta ah, loolu sax allahu akbar sahaaba yi radiyallahu léppam lañ ñu jox waaw mooy bàyyi ci dara waaw xam nga ne ñuy wute nañu suñu classe bu sàggan gi waaw dañuy nekk ak sëriñ bi duñ seetlu li muy def ah. mooy bon yaakaar naa ne loolu moom précision yi jaraat naa def parce que ay wolof lañ mooy sëriñ bu ko mat xam-xam ba leer mu ci topp mu mu ci fexe di teg tànkam fi yonent mi alayhi salaam doon teg tànkam kookoo tax ñuy wax ak nu mu man da sant waaw ak nu mu man da sant waaw bë bërki ngër la sant ak yooyu yëpp garaawul ak cheikh bërki ngër dara bu dee moom moo teg tànkam ci sunna kooku mooy cheikh bi waaw kantaa ñun wolof ki ñu jàppe ne cheikh la wala sëriñ bu tegul foofu tànkam moom du sëriña ah. voilà loolu lañu <laughs> mooy faut que ça soit clair waaw le cheikh bërki ngër nii maam écossais nday écossais muy britannique dara bu dee moo fi kii moom mooy boroom xam-xam bi te moo tekk ci na kooku mooy cheikh bi waaw léegi mooy ñun par exemple bu ma neewoon ak cheikh bërkë ngër boobu man duma fi nekk sax di xool ay jëfam ak yooyu boo mooy du ma ci bàyyi xel waaw wala lu mu def sax ñu koy mbalagaale <laughs> ah cheikh bi de keroog siñ <laughs> bi de xam naa keroog moom dafa sonnoon rek <laughs> moo tax xaran na fi xaran yu metti de moom kay coono gee ko jàppoon te xoola Mawlaana Ibn Abbaas am nga lu mel noonu nett ci nettali ci yonent bi alayhi salaatu moom neewul coono gee ko jàpp i yonent bi xaran na bam naan bam ba mu ñëwee kër yaay Maymuna ba euh, tantaam ndax euh, sëru yaayam la radiyallahu anha mooy xam nga yaay Maymuna <laughs> yaay Maymuna mooy moom yaa Maymuna ak Lubaaba bint al ak Asmaa bint Umays soxnaay Seydina Abu Bakar boobu ñoom ñoo bokk yaay ñoo bokk papa voilà mooy al-Haaris moo leen jur al moo tax ñoom ñëpp al-Hilaaliyaat lañ ak ñeneen lañ du ñoom rek hmm? ñoo xam ne ñoom ñoo bokk baay <laughs> waaw Haaris daa bari ay doom yu jigéen doon ñii ñu la tuddal léegi nag mu ne kii lu mu tudd euh, man laa Mawlaana naa Abbaas ba mu fanaanee këram néeg euh, soxnaam noonu néeg kii maanaam néeg tàntaam ngir xam ni yonent bi alayhi salaam di di dundale guddi gi ba mu demee yonent bi alayhi salaam di nelaw moom dafa nelaw nelaw lu ngir bëgg xam naka la doon naka même buy nelaw sax nan lay nelaweek yooyu Allahu waaw ba mu ne ma dégg yonent bi alayhi salaam nelaw xattaa nafax ba ni nga xam ne noonu lay noonu lay xarane waaw xattaa lool sax dañ ñu koo décrire waaw ci laa la doon waxee nag ku buur yàlla de nga dëppoo ne yow bon noonu la la bind ngay xaram santal yàlla <laughs> ku la ci nara kii nga ne ko man de dama cee sant yàlla gaa yi doon nañ ma ci tooñ ba may xool nan laay fexee mu deñ <laughs> waaye ba ma déggee ñu ne yonent bi alayhi salaam it da doon xaram alhamdulillah ba buur yàlla dëppalee lenn ci ci ci ci li nga xam ne jibil la la ndax ban bu lu ma tànn di xaran loo xam ne mu dëppaleeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu ko doon def allahu akbar léegi nag loolu lu ama am solo la loolu lu am solo la gis nga de léegi nag ñu wax ñu ana nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la dugge woon màkk fan la dugge woon loolu la imaamul Buxaari yi def ne miin ay na ana ci noor bi wala ci sud bi ah moo jële ba léegi mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu moom moom yi moom boo ko bëggee xam naka la ko yonent bi sawaay <laughs> <laughs> moom <laughs> yonent bi ana naka la ko doon defe mu ne moom mawlaana ibn Umar Naafi' ba léegi bi ci imaam Maalik la jaar imaamul Buxaari naka noonu imaam Muslim yi solo na ko mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ibrahim ibn al-Mundhir qaala mu ne mu ne haddatha qaala mu ne haddathani Ma'n muy Ma'n ibn Isa mu ne Ma'n moo ñu nettali qaala mu ne haddathani nettali nañu Maalikun imaamu Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jamii hmm? an Naafi' mu jële ci imaamu Maalik imaam Naafi' an ibn Umar mu jële ci sangam di Mawlaana ibn Umar sangam di Mawlaana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne qaala mu ne kaana rasuulullahi mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na yadu xulu doon dugg bu doon dugg Makka yadu xulu doon dugge ah min as-saniyati al-ulya fi nga xam ne mooy asaniya al-ulya saniya mooy bépp obstacle boo xam dafa nekk ci ab montagne wala ci aw yoon woo xam dafa xaw a kawe waaw dañ koy tudde saniya mu ne al-ulya bi nga xam ne moo féete kaw mu ne mooy asaniyatul ulya ci kaw Makka kon la dugg voilà xam nga mit yi Madinatul Munawwara ala saakini afdal salaatu wassalaam mooy ci kaw Makka la ju nekk ah booy dem Syrie léegi moom comme ca kaw la jóge ñëw bi muy dugg ci kaw la dugge mooy nooru Makka la dugge ci noor bi ci as ulya bi féete kaw wa yaxruju ba muy génn nag min as-saniyati sufla fi nga xam ne mooy fi féete suuf mooy fa la génne moom alayhi salaatu wassalaam mooy entre loolu gisoon nañu ko ah gisoon nañu affaire boobu ba nga xam ne ci la doon dugg ci fatxu makka ak umratul ñoo ci fatxu makka walla mook seydna Xaalid ibnul Walid yonent mi aleyhi salaam jaar ci kaw seydna Xaalid jaar ci suuf hmm? kada gisoon nañ kada ak kuda ah kada mooy ci kaw saniyatul ulya moo tax kuda fa la doon génne <laughs> mooy ci suuf euh, moo tax Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhu <laughs> eh, ci beneen xadis bi ci tegu ci beneen buntu baabu man yaxruju min Makka ah Imaamul Buxaari rek <laughs> booy <laughs> noonu dugg bëccëg wala guddi fan ngay dugge ak tamit bunt beneen nooy génn Makka ba léegi mu jaar ci Musaddad mu ne ibn Musarhad Mawlaana Ibnu Umar ba léegi la de radiyallahu anhu mu ne anna Rasuulallahi kër ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala makkata min kada min athaniyati al ulya allati bi bil batha mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam de daxala makkata kën rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mawlana ibn umar dugg na makka ah, fi nga xamante ne nii fan la duggee fan la duggee min kada ca kada min asaniyati al mooy fi ñu sànq ci al saniya al ulya ah mu ne allati bi bathaa fa bathaa waaw léegi nag wa yaxruju min asaniyati sufla mu mu génn fi nga xam ne mooy asaniya bi nga xam ne mooy fi fiite suuf léegi loolu lañ naan kada ak kuda kadaa mooy ci kaw kudaa mooy ci suuf en fait moo tax euh, am na nu ko boroom xam-xam yi di wax ngir nga jàpp ko dañ naan iftah waduxul ah wadu mum wala wadu mum wa <laughs> wala lu mel noonu mooy iftah mooy ubbil nga dugg mooy kadaa entre kadaa ak kudaa ngir nga bañ koo far ngir nga bañ koo jaawale buñ la nee aywa yow yonent bi aleyhi salaatu salaam fan la dugge woon Makka kadaa wala kudaa hein est-ce que kadaa la woon wala kudaa nga ne ah xaaral iftax waxoon nañ ma ne iftax ubbil boo ubbee nag wadxul nga dugg kon kadaa la voilà kadaa waaw ka laay wax léegi nag bu ma nee bu dee damay génn bu dee damay génn mooy tëjal wat moom tëjal mooy dammaal mbir mi wa wax waxruj nga génn te loolu gisoon nañ ne keroog bi nga xam ne ci lay ubbi Makka loolu la noonu la dugge woon ah mooy ca kaw te boobu dafa laajoon ci la ne woon ana nan mu laaj Seydina Abu Bakar ne ko lan la Hassan waxoon bi mu naan adimtu bunayyati bunayyati in lam tarawha tuthiru an-naqa matla'uha kada wala maw'iduha kada u mu ne kon yenent mi aleye saatu salaam di muñ bi ko seyna Abu Bakar waxee baytu Hassan ibn Thabit bii ne udxuluha min haythu qaala Hassan dugg leen Makka fa nga xam ne noonu la Hassan ibn Thabit daal di wax muy kon ca ngeen jaare ko faj ca kaw waaw muy kada foofu kon lu dugge léegi lan moo newoon kada foofale ak Eh, ba mu duggee nan la mbir ya mujje insha allahu taala bii di ñëw kon ñu àggale kon ñu ngi ñu ngi màkka ak si nañ màkk walillahi alhamdu wal minna mhm. voilà walillahi alhamdu lii moo day bokk ak li waxoon rek sànq ci lii ko waa fanaan fa maw mawlaanam noomar gis nga yii mu koy nettali <laughs> ah te doon la doon def mooy moom it doon la doon def bu doon génn génn ci sud bi bu doon dugg duggee ci nord bi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la dugge woon ah mooy ne loolu lépp mooy li ñu waxoon sànk rek sopp nañu ku ko man nga def ko ku ko manul nag nga bàyyi ko te loolu leen gis ci wàllu xajarul aswad fooñ xajarul aswad nuyu ko moom li nga xam ne loolu lay wax Seydina Omar radiyallahu anhu ndax Seydina Omar ku kustoolu woon ko amoon doole la lim koy wax ngir mu bañ a buuxante nit ñi fii ci gaa yi loolu nooy li nga xamante ne incha allah dinañu ko gis mooy ne mbir mi mooy ne moo gën waaye nag bu mu tax nag ba nga ciy gaañ ay nit ah mu amub raj-raj loo boo xam ne yow ñépp bëgg jaare ko fële kada sawaay ba mbir yi nar a indi ay bousculade déedéet loolu nag déedéet ba ay moor yu bari di ci am ah ah loolu nag àggut foofu mooy ngëneel la ku man nga def waaye nag bu naree indi nag yooyu nag mooy dañ koy bàyyi ah ndax loolu le wallahu taala alam kon bii di ñëw ñu daal li àggala ñu ngi Makkatul Mukarrama